kon léegi beneen jàngat ginnaaw ñetteel bi di suñu ñaareel bi boog suñu lëkkaale ak suñu bunt bi léegi nag ñu ñëw ci xadiis bi yeneen yi njàngat yu nekk ci xadiis bi yoo xam ne bon à vrai dire taxul imaam indi ko fii voilà dañ naan la par exemple bi ci njëkk mooy fi nga xam ne moom la ko imaamul Buxaari ci kitaabul wudu ak yooyu ak imaam Muslim rahmatullah alayhim bi naan di wane que ne al bawlu dafa najaasa najaasa la dalil ala najaasatil bawlu que dañ ciy jànge ci hadith bi que mooy ay tuur ndox loolu daa nekk loo xamante ne dafa sobewu waaw loolu dafa sobewu waaw dafa sobewu te nit ku nekk nag war ngaa taxawoon nañ ci ci hadithu kaw kaw bi <laughs> kaw kaw bi gaa yi naroon a pamti pamte moo tuur ndox ci ci jàkk ji waaw léegi gaa yi daal di tëb waaw daal koy daldi koy waar wa wa war a lijjanti ay mbiram yeneen saa saa ne baleen ko waaw laa tudrimu waaw laa taqta'u alayhi bawla waaw mu leen bu leen dog ci moom ah, ci moom li nga xamante ne mooy ay mbéewalam quoi waaw waaw bu leen dog ci moom ay mbi ay mbéewalam après biñ pare mu ne mu woo ko mu ñëw mu ne ko fii nag jàkka la tudd voilà <laughs> waaw waaw yooyu def rek gaa yi jub leen ko pamti pamtee daal du ah, saa saa ne baleen ko mooy loolu yëpp par exemple hadith sayna Anas boobu nekk Sahihayni ah, ah, loolu day wane ne tamit que ne loolu lépp kon mooy tuur ndox ay sobe la moo tax yeneen saasaam ginnaaw gi fa daa bi zanubin min ma dafa laaj ñu indil ko li nga xam ne mooy eh, su wala baag boo xam ne ndox moo ci nekk fa uhriqa alayhi ñu daal ko ciy sotti loolu budul woon ne loolu sobe la. yonent bi alayhi salaam du digle woon ñuy jël ndox di ko sotte ba pare mu wax loolu kon loolu day wane ak hadis bi di wane ne kii le fait ñu koy mbugal ndax kaana laa yastanziu kaana la yastabriu kaana la yastatiu loolu lépp day wane ne ah kon ay mbiiwal waru la nekk loo xam ne dañ koy dañ koy fowe moo tax loolu nag waajur wu nekk war nga cee yar say doom que ay tuur ndox ay urine ay saw euh, akramanallah loolu ñu bañ koo bu ñu duggee ci toilette yi ñu war a xam ni ñuy def loo xam ne dañ koy def nit ñëw daal di surtout bu dee chaise anglaise la bu nit ñi war a toog yooyu yëpp dañ koo war di seetlu ndax bu dee dañuy ñëw seen yooyu ñuy walla ñuy ñëw rek tuur ndox rek daal di jóg ah sotti rek daal di jóg après lay génn am lu génnaat ci seen biir yére yi parce que loolu problème bi mooy yow sa julli du baax bu dee yaa ko tey boo dëkkee noonu mooy sobe ngay làmbool waaw loo sobe ngay làmbool waaw te wa siyaabaka fa tahhir la borom bi waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam war rujza wala war rijza fahjur boo ci wax baax na mooy wa siyaabaka say yére ah, ah nanga ko laabal waaw jaam bi na laabal li nga xamante ne nii mooy say yére waaw war rijza kanta li nga xam ne mooy takk takk xërëm waaye tamit lépp luy takk takk tamit ci li nga xamante ne mooy côté yére ak ligi côté cet ak fa ngay jullee ak tamit sa yaram na ko sori wa siyaabaka fa tahir wa rijza fahjur kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne di wane li nga xam ne mooy mbéewal li nga xam ne noonu la nekke te loolu boroom xam-xam yëpp ci dëppoo ko ne loolu moom euh, ay mbéewal moom daa nekk li nga xamante ne mooy sobe la voilà alhamdulillah mooy yu doomu aadama yi waaw bu dee bu xale dañ koo woyofal xale boo xam ne lekkagul tollagul foo xam ne lay lekk ba lekk boo xam ne ci lay yem voilà voilà loolu dañ ko woyofal entre euh, bawlul jaariya ak bawlul gulaam ak bawlul jaariya ca xadiisu abu samh bi nga xamante ne noonee la ko euh, boo demee ci bulughul maram bi dina yooyu bunt yi nga xam ne moom la def noonu ci kitaabu tahaara waaw yonent mi alayhi salaam bi nga xamante ne ni ci lañ ko euh, kii indil benn jaariya ah, ah mu ne yeneen saa sallam après moom mu tuuroon ndox ci kawam waaw après euh, ci la waxoon yusalu min bawlil jaari wa yurashu min bawlil ghulam al imam Abu Dawud an-Nasa'i ñoo ko solo al imam al na ko daal di koy wéral ne bu dee mbéewalu ki nga xamante ne <coughs> mooy euh, gone ki nga xam ne gu góor la moom dañuy dañuy raxas boog ci gone gi jigéen ay mbéewalam waaye di wiis ci li nga xam ne mooy mbéewalu xale bu góor bi bu ndaw bi quoi li bébé yi lañ wax liir yi mooy nekkaguñ foo xam ne dañuy lekk-lekk goo xam ne mooy nàmp la ñuy def même bu dee ñu ngi lekk tuut mais ak bu ñu loolu teg teewul leen loolu la wallahu taala kon daal liñ la bëggoon a wax fii mooy lii daa nekk loo xamante ne mooy eh, di wane ne mbéewal moom ah loolu la dafa nekk loo xamante ne lu jara bàyyi xel la waaw di euh, seetlu waaye di seetlu boo demee toilette nga ba a ñëw rek pare rek daal di jóg noonu bu dee ne xam nga ne yow boo jógee noonu am na luy des boo jógee mu wàccaat waaye loolu bumu la dugal tamit ci waswaas nga nekk di jàpp di naj di bës déedéet loolu dañ koy tere bul def loolu waaw mooy ne mbir mi da ngay toog waaw waaw moom ba yëg ne dem na moo dem waaye yenn yu metti yi nga xam ne moom la ci ñenn ñi di wax waaw il faut affaire bi daal kii walla nga def nii daal di def nangam ak nàngam ak nangam loolu waswas lay dugal de waaw ay jax-jaxal la lay dugal voilà boo paree nag lool boo bañee waswas dugg la boo defee say matuwaay jël say matuwaay jëlal ndox daal di ko ciy def parce lool ci sunanul anbiya sax la bokk mooy al fitra sunanul fitra mooy daal di jël ndox daal di euh, al intidah voilà mooy boo jógee ci toilette yi comme yooyu nga jël ndox wis ko ci bu ko defee après da nga naan lépp lu ko jógee rek mooy léegi iblis du la mën a jaar foofu nga ne mooy ndox mi ma ci wisoon mu jeex mais nag il faut nga jël sa liñ la waxoon mais nag bu fi nekk teengal yu metti yooyu moom bu ci dugg ndax loolu waswaas lay jëmee wallahu taala alam léegi leneen liñ ciy jànge mooy li yonent bi alay saa saam ne dane imam ibn abbas mu ne marra bi qabrayn mooy dafa romb ci léegi qabru yooyu fan la woon loolu am na ay wuute yu bari ay wax yu ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di wax al imam alhabn hajar ci buntu biñ la wax sànq baa kitaabul wudu baa min al kaba'ir an la yastatira min bawli loolee taxaw na ci bu baax leeral na ko waaw dugg na ci détails yi dugg ci kii yi Euh, bon yaakaar naa ne euh, loolu euh, man na bañ jar ñu dugg ci waaye dugg na ci foofu kooku mooy fan la woon en tout cas Medina la waaw ndax xadiis yi naa Jaabir ñëw na tamit di wax lu mel nii mais xadiis boobu ñam doon wax imaam al-Hafiz la ñu naan ñooñu mooy ci ñooñu moom ay yéeféer lañu parce que boroom xam-xam yi dañoo wute mais ñaar ñii nii ñu buggal ñaar ñii ñu doon buggal ah eh, ñoom lan lañ ay jullit lañ woon ay yéeféer lañ woon al imaam al xaafiz ne eh, mu ne jazama abu muusa al madini eh, moom dafa dogoo dafa dogu ci ne ñaar ñii ay yéeféer lañ ñaar yéeféer lañ mu ne loolu nag mu ngi lay ci li nga xam ne moom la Seydina Jaabir daal di solo jële ko ci waaye ci càllalem imaam Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ma ci càllale boo xam ne eh, moom moom moom Abu Muusa li nga xam ne moom moo ko o jële ko ci Seydina hadiis Seydina Jaabir ci yoonu Ibnu Lahiya mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam marra ala qabrayni min bani Najjaar halaka fil jaahiliyya fa sami'ahumaa yu'azzabaani fil bawl wan namiima am nga niroo naa mu ne foofu yeneen tibaabee saasaam dafa romb ci ñaari xabru yoo xam ne ñañ fa denc ci waa Banu Najjaar ci mooy bon avant l'islam di fa ñëw ñoo xam ne ñoom te jaahiliya lañ faat mu dégg leen ñu leen di mbugal kenn ki ñu koy mbugal parce que tuur ndox yi doonu ci woon bàyyi xel wan ma beneen bi moom ràmbaaj léegi al imaam Abu Muusa al Madini rahimahullah bi mu solo yi mu ne hada wa in kaana laysa bi qawi lakinna maanahu sahih mu ne même bu dee ne xadis bi wul parce que Ibn Lahiya ci la problème moo am problème quoi léegi même bu dee ne euh, dëgërul waaye maanaawam wér na li annahuma law kaana muslimay ni ndax bu doon ñaari way ngëm yàlla la way jullit lañu lama kaana li shafaati ila an taybasal jaridaani maanaa kon bu doon ne ak ram moom yoneen saa salaam gi mu ràmm ñaar ñi ñuy mbugal ci xabru yi que mu ngi yem day dem ba ñaari eh, cari kii yooyu daal di nekk loo xam ne day wow doonu loon am maanaa waaw walakinahu lamma ra'ahuma yu'adzaban waaye ba mu gisee ñaar yi ñu leen di buggal même bu dee yéefér lan lam yastajiz li lutfihi wa atfihi hirmanahuma min ihsanihi fa shafa'a lahuma ila al muddati ba mu leen rombee manul woon a jàll noonu ndax le le ñeewanteel bu mag gi mu am moom yoneen sa sallam ak lewetam gu mu lewet ci xee ci nit ñi jaam yi euh, bëggul manul woon romb ngir xañ leen noonu rek euh, rafetal ci ñoom moo tax mu daal di leen rammoo noonu lay jël ñaar yooyu damm ko ñaari caru tàndar ku nekk mu daal di lay sampal loolu la kiy wax euh, Abu Musa al-Madini léegi mu ne wa jazama nu al-Attar mu ne kanta Ibn al-Attar moom fii Sharh al-Umda moom bi annahuma kaana muslimayn ñoom daa wax contraire bi non non non ñii ay ñaari julli mu ne te yellul ñu naan innahuma kaana kaafirayn nan lañ mën a waxe ni ñaar ñi ay yéefér lañu woon li annahuma ndax law kaana kaafirayn lam yanu lahuma bi taxfiifil azaab wala tarajjaahu lahuma ndax bu doon ay yéefér lañ mais doonu leen woon ñaanal ñu leen di doonu leen ñaanal euh, ñu leen di wàññil mbugal <laughs> wàññil seen mbugal te tamit doonu ko woon njortu doonu ko woon yaakaar ngir ñoom bi leen ko yaakaaral walaw kaana zaalika min xasaa'ihi la bayyanaw te loolu bu doon loolu dañ ne waaw ay yéeféer lañu waaye yeneen saa salaam lii ci ay jagleel lam dina ko leeral comme ni nga xamante ne noonee la leerale kama <laughs> fii qissat Abi Talib ko Abu Talib li nga xamante ne loolu lañ ko raañ mu ne moom bu dul woon moom yeneen saa salaam da doon nekk ci gën a sori ci safara waaye ki gën gisoon nañ ko hadith imam Muslim mu ne ki gën a woyof mbugal safara mooy Abu Talib ñaari tànk ay carax lañ koy solal yoo xamante ne ñooy baxa yuur dàll yi ñooy boxal yuur gi te moo gën a woyof lay bëggal ci waa safara ba pare moom day jàpp ne safara yëpp moo ci gën a metti la walla iyaazu billaah <laughs> waaw mu ne bu doon loolu jagleem la boo xamante ne moom moom ne moo ko tax ndax bu dul woon moom mu nekk ca bax mu minan naar kon loolu day bu doon lool la comme fii jagleem la doon na ko leeral hmm? léegi imaam al-Hafiz ne qultu wax naa wa maa qaalahu axiran li mujjee wax nii nag huwa huwa al-jawaab mooy tontu bi wa ma talaba bihi min al bayan qad xasal li mu laaj naan ko lool dañ ko war a leeral mu ne loolu am na ba pare wala yalzamu tansis ala lafzi al xususiya mu ne même li mu wax noonu naan bu doon ne jagle la dina ko leeral mu ne loolu c'est pas obligé tout le temps que da koy day ab day day ñëw ab yàqu hadis bu leer mooy ñëw di wan ne lii <laughs> yeneen saa sam la ko moo ko jago mu ne lakinil hadis waaye hadis bi nga xam ne la di tahajja bi Abu Musa da'if kama mu ne waaye nag problème bi yëpp mooy Abu Muusa le fait que mu ne ñaari yéeféer lañu xadiisam bi mu taftaloo bi mu tegtaloo moom dafa wéradi kama tarafa bii comme ni mu ko reconnaître waaw moom ci waxu wax na ko mu ne waqad rawahu Ahmad bi isnaadin sahih ala sharti Muslim mu ne xadiis boobu nag imaam Muslim eh, imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci sanad boo xam ne sanad ba wér na càllale ba wér na wa ci sharti imaam Muslim te foofu tudd fa nag walaysa fii sababul ta'ziba waaye tudd fa lan moo tax ñu koy ñuy mbugal gaa yi waaw mu ne fa huwa min taxlit ibn loolu di wane ne kon mooy ci njuumte yi nga xam ne rek jaxas yi nga xam ne imam ibn La'iha rahimahullah moom <laughs> noonu la meloon ku jàmbaare la woon nag waaye da def def le wa huwa mutaabiqun te mu ne lool te daa dëppoog li xadiisi Jaabir at-Tawiil alladhi na anna Musliman axraja mooy xadiisu Jaabir bu gudd la boo xam ne imam Muslim te jeexitalu uh, kii wam bi la saxiix bi mooy wax sànq waaw ne ñooñu euh, moom nee na euh, yeneen saa salaam romboon na ñaari xabru voilà kon nag mu ne foofu waxtimaalu kawnihima kaafirayni fii yi boo demee hadis imam muslim boobu Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu boobu moom mu yenu ko ne ay yéefér lañ foofu moom dafa leer naa ñi que ne ñooñ moom ay yéefér lañ moom parce que ñee waaw même bu dee ne bon du ci hadisu imam ibn la bi lañ lañ ci euh, sukkandiku waaye loolu lay noonu mu ne wa amma hadisul baab loolu mooy hadis ba li doon wax ne bu Seyna Jaabir bi ñooy moomay yéeféer lañ te tamit ci même chose lañ leen doon buggale mooy tuur ndox ak rambaaj mu ne wa amma xadiisul baabi kantaan ak xadiisu bunt bi ñu nekk fa zahiru min majmu'i turuqihi annahuma kaana muslimayn mu ne boo dajalee li feeñ boo dajalee yoon yëpp mooy li feeñ day wane ne ñii ay jullit lañoon mu ne lu tax fa fi riwaayat ibn Maaja mu ne ndax nekk na wax nañ la sànq ne al jamaa ñoo ko solo ñun ñëpp ko solo waa sunanul arbaa ash-shaykhaani seen sëriñ imaam Ahmad rahmatullah ala al-jamii mu ne riwaaya ibn Maaja da ne marra bi qabrayni jadiidayni dana yonent may saasaam dafa romb ci ñaari xabru yoo xam ne yu beex lañ fantafa kawnuhumaa fil jaahiliya ci hadis bi moom léegi kon loolu jaahiliya la woon parce que saa salaam quand Euh, bi ñëwee foofu gaa yi euh, ñu ngi woon ci l'islam desoon na yéefir bien sûr voilà bien sûr loolu bon xanaa man nga ne imaam xaafis ah alxaafis nit man na ne bon waa est ce que loolu daq na ne jaahiliya parce que ñoom itam dañ doon suul de waaye di <laughs> ñoom itam dañ doon suul parce que yore saa sam bi muy dóoru ñëw Medina mais ñi ci ëpp gëmuñu woon ah loolu soo Abdallah ibn Ubay ñooñu ñëpp après Badar lañ jëm. waaw biñ nërmeelee naq ban waa ñoom Abu Jahlin beek ay mbokkam Quraysh fële ca Badar ci la ñu bari ci ñoom daal di tuub mais sinon Medina ñu bari ay ay ay seen diinu maam seen diiney maam yi lañ newoon waaw léegi nit mën na ne bon man imaam al-Hafiz je ne suis pas d'accord parce que loolu ça ne veut pas dire que euh, ñaari xabru yu bees la romb rek que loolu euh, mooy dàqu na que ne la waaw xanaa beneen affaire. bu man a jàppale li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax loolu maa koy wax ngir mën a tontu képp koo xam ne dafa gaaral imaam al-Hafiz ne non loolu daxu ko comment que yoneen saa salaam waa Medina ña fa nekk yi fër ñoon suul dañ doon suul bien sûr te ay am lañ woon ci waa aw sax waa Ansaar waa waa waa kii boobu waa Xasraj ma ne la xanaa bu dee ne hadis bi imaam Ibn euh, Abbas radiyallahu bu dee moom moo ko dégg réellement moom mooy du loo xam ne. mursal la lu mu jële ci beneen saxaaba wala ci loolu ñu nettali ko mooy ne ku boobaa lii moom day dëggu ndax boobu gaa yi ay jullit lañ doonoon ndax Ibn Abbas bi muy ñëw si yonent bi saa salaam dafa yéex a ñëw moom waaw moom 30 mois la dafa yonent saa salaam parce que Makka la ne woon ak baay ak baayam ak moom di al-Abbas ibn Abdul Muttalib ba ni nga xam ne fatxu Makka bi muy jege si ci lañ door a jóge Makka di ñëw Medina ala sakin afdal salaatu bu wax dañ koy mën a dégg. wallahu taala alam que ne fan tafa le fait bi mu ne ñaari xabru yu bees la loolu day wan ne te jaahiliya la lool day dàqu dañ naan lool bu dee jaal beenu l'islam bi muy dóoru ñëw Medina loolu dàquwul mooy ihtimal la mooy possibilité la waaye bu dee li ma la wax ne la Ibn Abbas bu dee daa fekk mbir mi bu boobaa loolu day nekk loo xam ne lii nii day dëgëral li imaam al-Hafiz wax mooy benn benn supposition bon mu ne leneen wa fii hadith luy wane ne ñii nii hadith bi ñii ay julli lañu mu ne wa fii hadith abi umama inda ahmad mu ne nekk na hadithu sayyidina mawlana abu umama al-bahili rahimahullah nekk ca al imamu ahmad annahu sallallahu alayhi wa sallam marra bil baqiya fa qaala ma man dafantumul yawma hahuna mu ne beneen saxaaba boo xam ne soloona hadith bu mel nii muy al imam abu umama radiyallahu anhu al-Bahili nekk ca imaam Ahmad dana yoneen saa salaam dafa romb Baqiya muy Baqiya mu Gharqat muy elmer yi gën a siiw ci monde bi islamique bi muy li nga xam ne moo nekk Medina eh, jàkkaarloog jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne daa romb foofee mu ne man dafantumul yawma haahuna ana kan ngeen suul tay fii. mu ne fa hada moom yadullu ala annahuma kaana muslimayn li anna al-baqiya maqbaratu al-muslimin wal khitaab lil muslimin ma jarayaan al-aada bi anna kulla fariqin yatawallahu man huwa minhum wa yuqawwi kawnahuma muslimayni riwaayatu abi bakr inda ahmad wa tabarani bi isnaadin sahih yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir wa bala wa ma yu'azzabani illa fi ghiba wal bawl fa hada al-hasr yanfi kawnahumaa kaana kaafiran innamaa kaafir wa in uzziba ala tarki ahkaami l fa innahu yu'azzabu maa zaalika ala al-kufri bilaa xilaaf léegi imaam al-haafiz mu ne kon hadis uh, Abu Umaama bi nekk sa imaam Ahmad day wane benn mbir ndax nee na yeneen saa dafa romb Baqi' la jaar almeer yooyee mu ne kan ngeen fi suul tey mu ne looloo day wane ne ñii nii kon ay jullit lañu woon parce que almeeru julli ñi lañ woon waaw te li ñu xam mooy ne te ñu doon waxal ay julli lañ te li ñu xam ci aada te loolu la aaday demee mooy yéeféer yi dañuy yéeféer yi même ba ñu ne woon Medina ñoom bu ñu doon suul bu doon ñoon suul ci almeeru julli ji julli ñi doon ñoon suul ci almeeru yéeféer yi te ñooy nga xam ne ñoo lay toppatoo boo génnee àddina yéeféer yi yéeféer yi leen toppatoo julli ji julli ñi kon la fait que ne saa sablaaj loolu day gën a dëgëral que ne ñi ay julli mu ne te li koy gën a dëgëral mooy riwaay Abu Bakra radiyallahu anhu nekk imaam Ahmad at-Tabarani ci sanad bu wér mu ne ñoom ñi yu'azzabaani wa maa yu'azzabaani fii kabir dañ leen di buggal te buggaluñ leen fu rëy ci lu mag mu ne wa mu ne loolu eh, wa boobu balaa wa maa yu'azzabaani mu ne waaw ah te ñoom de buggaluñ leen illa eh, illa fil ghiba lu dul balaa mooy ah kay lu rëy la sax wa maa yu'azzabaani illa fil ghiba wal bawl lu jiw ak tuur ndox mu ne fa hadal xasr lii tënk bii nag yan fii kaw naw maa kaanaaka day tere que ñoom ay yéeféer lañu woon ndax lan kaa yéeféer bi même buñ koy mbugal parce bàyyi na àttey l'islam yi liñ koy mbugal mooy surtout ci kufru bi waaw dañ koy boole kook loolu dañ koy booleek moom waaye dañ naan bon façon wax bii nii xam nga romb na sànq ci waxu imam ne la xabale waaw parce que foofu dane gaa yi ñoom ay yéeféer lañu woon ci jaahiliya Hmm? waaye teewul ñu ngi leen doon buggal ci même chose waaw ñu ngi leen doon buggal à ci li nga xamante ne mooy namima ak bawlu te ñooñu moom leeroon na foofu kenn jaahiliya la comme ni ko imaam euh, mooy ay nit lañ yoo xam ne <coughs> ñoom dañ doon dund laata l'islam yoo xam ne ci waa Banu Najjaar lañ bokkoon loolee yoo <laughs> xam ne halaka fil jaahiliya fa sami'ahuma yu'azzabaani fil bawl wan namima te foofu leeral na ne bawul ak ndaw nii ma ko moo tax fii euh, imaam alxaal dañ naan même bu dee xasr boobu am na dañ naan fële it moo fa am de sauf que <laughs> mooy waxul daal que lim lim mooy wax leen li a tax mooy mbugal gi mooy dëgg la yéeféer yi cosaanu seen mbugal mooy yéeféer bi waaye am na ku nekk ci ñoom loo xam ne moom ngay gën a metti lay keneen ba nga newee woon ñaar ñi nag selon mooy tuur ndox benn ak li nga xamante ne nii mooy te duñ ci te doon tuur ndox te du euh, mooy te deku waaye ak ki nga xam ne da doon dox di rambaaj ñaar yooyu yeneen saa saa bëgg leen mettre en garde ci loolu ak gravité am gi nga xam ne moom la nekke muy loole te loolee hadith imam Jaabir bi radiyallahu anhu di di leeral di di gën a jëm que ne ñooñu yéefar lañu kon moo tax moo ihtimal bu mujj bi amaana. Euh, ala en tout cas niñ ko gisee mooy dese naa nekk loo xam ne sadid euh, lu dëgër lay doon léegi xanaa benn ci des mooy li mu ne euh, bu Seyna Abu Umaama bi alhamdulillah ne yonent bi alei saatu salaam bi mu ñëwee dafa leen a laaj ne man ah man dafan tumul yawma waaw waaw man dafantumul yawm ana kan ana yéen kan ngeen denc tey voilà <laughs> waaw xanaa boobu waaw xanaa boobu <laughs> xanaa boobu moom te loolu mu wax noonu mooy le fait que mooy li nga xam ne mooy ci cosaan ñi muy waxal ay jullit lañu mooy ñooñu noonu euh, li gën kii mooy jullit ñi ñooy denc jullit ñi Euh, yéeféer yi di denc li nga xamante ne mooy yéeféer yi waaw te comme que tamit bi mu ne Baqiya la romb euh, bu dee ne hmm, euh, sauf que léegi nag mu des mu des mu des xadiis boobu <laughs> problème bi yëpp mooy xadiis boobu it wérul waaw xadiis boobu wérul xam nga loolu mooy problème mu boole xadiis yoo xamante ne bu wér ak bu wérul parce que xadiis abu Umaama boobu moo tax au au au au final affaire bi day dellu ko ne est-ce que lii euh, lii eh, li Abu Musa al-Madi al-Madini di wax loolu amaana loolu mooy li dëgër parce que xadiisu kii imaam Ahmad bi laysa bi wér waaw moom da'ifun jiddan la moo tax a euh, Cheikh Shu'ayb al-Arnaout dane lii moom isnaaduhu da'ifun jiddan waaw parce que xoola imaam ah-, Ahmad musnadul ansaar xadiis Abu Umaama al-Baahili an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dane haddathanaa Abul Mughira dane nettal nañu Abul Mughira ni Abdul Quddus ibn al-Hajjaj al-Khawlani Abul Mughira ash-Shami al-Himsi moom fiqa la woon génn àdduna 212 rahmatullah alayhi qala haddathana Mu'an ibn Rifa'a mu nekk ñu nette mooy Mu'an ibn Rifa'a as-Sulami wala as-Salami ash-Shami ad-Dimashqi al-Himsi moom nag layyinul hadith la kathirul irsal haditham lu nooy la bari lu muy yor ay hadith ah waaw kii benn affaire ango qaala mu ne haddathani Ali ibn Yazid mu ne nettali suñu sëriñ di Ali ibn Yazid Ali ibn Yazid ibn Abi Hilal al-Alhani Abu Abdul Malik ñi ne Abul Hasan ash-Shami ad-Dimashqi moom mi da'if la Imam al-Hafiz Ibn Hajar ci boppam Taqrib at-Tahdhib dana kii wéru la voilà kon beneen beneen cro euh, accro mu ngi noonu ci affaire bi luy wane ne ah qaala mu ne sami'tu al-Qasim Aba Abdurrahman mu ne dégg naa al-Qasim Aba Abdurrahman ash-Shami rahimahullah génn àdduna cent douze mu nekk saduqun yaghribu jiddan ku dëggu la waaye ay tumuranke da bari lu muy indi ay tumuranke lool la imaam al-Hafiz na Hajar wax léegi kon gis nga hadis bi mu ne yuhaddithu an Abi Umama moom mii moo doon nettali jële ko ci Seydina Mawlana Abu Umama di Suday ibn Ajlan al-Bahili sahaaba Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhu génn àddina am na wuute rahmatu radiyallahu mu ne mu ne annahu qaala marra an-nabiyyu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa <coughs> mu ngi tàng jër <laughs> <laughs> mu ne mu ngi romb côté Baqii'il Gharqad muy almer yooyee waaw fa qaala fa kaana an-naasu yamshuuna xalfahu nit ñi doon dox gannaawam qaala fa lamma sami'a sawta an-ni'aali waqara dhaalika fii nafsihi fa jalasa hattaa qaddamahum amaamahu li allaa yaqa fii nafsihi shay'un min al-kibr mu ne bi nga xam ne ci la dégg euh, tànku mooy dàll yi booy dox ni muy def tepp tepp dàll yi loolu daal di rot ci li nga xam ne mooy xolam daal ci boppam yeneen saa sam toog waaw ba ni nga xamante ne ci la leen di la ñoom ñëpp ci kanamam li allah yaqa fi nafsihi shay'un min al kibr ngir daal dara ci moom daal di rotti moom ci li nga xam ne mooy loolu lu niroog ak rëy daal falamma marra bi baqi'il gharqadi ila bi qabrayni qad dafanu fiha rajulayn ci la romb benn xabru boo xam ne daal dinañ fay suul ñaari nit qaala fa waqafa an-nabi sallallahu alayhi qaala man dafantum ha huna al-yawm yeneen saa taxaw ne ana kan ngeen suul fii qaalu ya nabiyallah fulaan wa fulaan mu ne yeneen ah yow ndaw yow yonent yàlla bi diw ak diw de lañ fi suul qaala innahuma la yu'azzabaan al'aan wa yuftanaani fi qabrayhima mu ne ñoom ñaar de ñu ngi leen di mbugal léegi ñu ngi leen di fitnaal ci seen qabru yi qaalu ya rasuulallah fii ma zaak ñu ne ko waa dawal yàlla saa sallam waa ci kaw lan lañ leen di mbugale noonu qaala amma ahaduhuma fa kaana la yatanazzahu min al-bawl ndax kenn ki ñoom doon loon mooy tëndeku ci ay tuur ndoxalam ay mbéewalam wa amal aaxar fa kaana yamshi bin namima keneen ki doon dox li nga xamante ne mooy jëw mooy eh, rambaaj waaw mu ne wa axada jaridatan <coughs> ratba fa shaqaha mu jël benn eh, caru tàndarma boo xam ne mu dag ma ko summa ja'alaha ala qabrayni mu def ko ci ñaari qabru yu qaalu ya nabiyallah walima fa'alt ñu ne ko waaye yonente bi yàlla bi saa saa lu tax nga def yi qaala li yukhaffafa anhuma ngir ñu woyofal leen buggal qaalu ñu ne ko ya nabiyallah wa hatta mata hadha yu'azzaba ñu ne ko waaye ndawal yàlla li yonente bi yàlla bi saa saa li ñaar ñi lañ leen di buggal qaala ghaybun la ya'lamuhu illa allah ba kañ nag la seen buggal di arrêté loolu kumpa la xam ne kenn xamu ko ku dul qaala walaw la qulubikum aw tazayyudukum fil hadith la sami'tum ma asma mu ne burul woon mooy euh, borom bi da leen a defal loo xamante ne euh, seen xol yi day bañ euh, fitna wat loo xam ne du ñu ko attan dal waaw ak tamit mooy loo xam ne capacité mooy comme ni le fait que bàmmeel yi te ñu fay mbugal bu bu malaaka mi di mbugal gaa yi malaaka yi mbugal bàmmeel ñépp di ko dégg ba mu ne asaqalay ni nit ak jinne lépp koy dégg loolu xéewalu yàlla la gum la def lu ñu defal moo tax mu ne bu dul woon yooyu yëpp konante kon di ngeen dégg li ngeen dégg li ma dégg waaye xadiis bi xadiisun da'ifun jiddan moo tax <laughs> léegi bu ñëwaat <laughs> mooy euh, euh, li Abu Muusa al-Madini wax loolu day gën a lëng waaw même bu dee ne xadiisu imaam kii bi la ko teg ibn Lahi'abi mais comme li imaam al-Hafiz wax mooy xadisu imaam Muslim ibn al-Hajjaj bi nga xam ne moom la mu jëndi ci Sahih bi xadis bu Seyna Jaabir boobu ne ñooñu ci waa Banu Najjaar loolu mooy mooy mooy mooy bon la muy wane boog day wane ne lii nii ñii ñu fi suuloon ñooñ ay yéefar lañu woon amaana loolu en tout cas moom lañ gis ne malgré imaamul Hafiz na Hajar daal di kii nii mais sauf que moom fi mu tegtaloo yëpp bu ci nekk wan nañ ci wax dara. comme ni nga xam ne moom lañu la ko waxee léegi waaw man nañ la ko waxee léegi lenn daal moo moo des mooy bu doon ne am na fu leer foo xam ne Ibn Abbas radiyallahu anhuma da man maa ko dégg waaw boobu moom kon mbir mi day day léegi day dàqu waaw day dàqu sinon moom li fi nekk mooy ne ñii li muy gën a niru mooy ñii ay yéeféer la ñoom voilà loo xamante ne dinañ leen bëggal ndax kéeféer gi mais yeneen saa salaam dafa li gën tax mbugalu bàmmeel gii nii fii nga xam ne moom la gina a accentué mooy côté ñaar yooyu ñu doon sàggane waaw ñaar yooyu ñu doon sàggane bu dee nag Mawlana naa Abbas kenn nettaliwu ko moo ko fekkee parce que moom xadiisam yu bari eh, mursal la mooy day am saxaaba bu mu ko jële eh, mu mu mais du lay leeral loolu léeg-léeg tamit ba moo tax ñenn ñi di def def lay yenn eh, al imaamul Ghazali rahimahullah Euh, mujjumul dana woon imam Ibn Abbas lim jëlee ci leen saa salaam dégg ko directement matul cinq hadith wala ci la yem yu mel noonu lim bu ndaw mais loolu def def la voilà rien boo jëlee sahih yeeg sunan yeeg yooyu dégg fi nga xam ne leen saa salaam moom Ibn Abbas naan sami'tu wala luy wane ne moom fekke na loolu rek ëpp na loolu voilà kon loolu wallahu taala alam mais nag mën nañ ne li ëpp ci ay mooy saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Omar Seydina Ali ñoom Zayd ibn Sabit Seydina Euh, ñoom Usaamatu ibn Zayd ñoom al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhu ak ñooñu ak ñeneen ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ñoom la ko doon jële à travers ndax moom bi mu ñuy wax nañ la yàggul ak yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon ci kaw noonu dañu naan euh, amaana lii nii li gën a leer en tout cas li nga xam ne moom lañu gis mooy ne ñii nii ay ay ay lañu woon voilà comme li nga xamante ne noonu la al imaamu abu muusa hmm? abu muusa al madini daal di wax daal di dogu ne ñi ay yéefar lañu woon wallahu taala alam léegi ginnaaw lii alors léegi mu def ana yeneen jàngat yoo xamante ne ni moom lañ am mooy ci hadis bi